fi al adabi wa al fadaa'il waqaala shaykhuna al-hakiim ath-thawri jazaahu mawlaanaa jazaa al-khayri hurrimtu an aquuma fi layaali xamsata ashhurin ala tawaali min ajli dhanbin waahidin fasu'ila anhu faqaala qad ra'aytu rajulan mina ar-rijaali wa huwa fi al-bukaa'i faqultu fi nafsi dhaa muraa'i waaw sëriñ bee ngi léegi nag mu lay jox am misaal li tax mu ne la woon gis nga bàkkaar yi day donnuloo ko koy def wow xol ba pare di waral ci moom ak shaqaawa texee ji ba pare su rawatina day dox sa digganteeg sabab échelle ya nga xam ne ca ngay jaar ca la yërmande yàlla ji jaar ba agsi ci jaam bi te bokku na ci yërmande yàlla bu la dalee day tax yow jaamu ko day féex day féexu xol nga ci yor te da nga koy gaaw mën a def mu woyof ci yow sauf que bàkkaar yi nag day tax day def nekk barrière sadden benn barrière bu nekk ab ñax bu tax loolu du agsi léegi nag bu ko defee affaire yi diis ci yow moo taxoon mu ne borom bi yàlla waay waay yàlla nag ñu musal ci ak alkade léegi nag mu lay jox misaalu koo xam ne nitu yàlla bu mag radiyallahu anhu koo xamante ne nii benn loo xam ne lu ndaw as bàkkaar sum nga loo xam ne lu mu njortoon kese la am njort kese moo tax la ko dal dal ko ñu ne oh, waa kooku mooy kan mu ne la déglu waqaala nee na cheikhuna suñu sëriñ ba alhakimu ko xereñaka althawri mooy al imaamu thawri rahmatullahi alayhi man huwa thawri yu hada mooy abu abdillah sufyan ibn sa'id ibn masruq althawri at-tamimi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ha kooku moom sufyan allah allah moo tax imaam Shu'ba nee na maak Sufyaan moom bu ñu wutee ci kii la moom Sufyaan moo féete kaw te xam nga kuy kuy Shu'ba ibn al-Hajjaj ya xam nga kuy waaw mais attention ñun dañoo foog damaa yaakaar ñun suñu bopp yi daa fële xam xam ngeen so xam nañ Shu'ba ibn al-Hajjaj sa waay am ñiirul mu'minin njiitu way ngëm yàlla yi nga dem ah oui comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu non non non non non <laughs> en fait daa am ci xam-xamu hadith ilmul hadith dafa am ñoo xam ne ay titres yu ñuy joxe yo bi ci gën a màgg nag mooy yii amirul mu'minin mooy jiitu way gëm yàlla yi comme ni ko xulafaa ur rashidun yi nekk woon radiyallahu anhu ci wàllu xadiis ay ci ñooñu ñu raar lañu du ko tëb ñooy amirul mu'minin de fil xadiis mukk nga xam ne moom il fait l'unanimité non sawaay c'est le consensus moom mooy ki nga xam ne référence la référence la ci wàllu xadiis imaam Shu'ba xaritu imaamu Maalik la woon rahmatullah alayhi ak imaam Sawri yi nii ñoom ñoo dëkkandoo woon Irak waaw waaw <laughs> ay imaam Ibn Ishaq dit xam naw na ko borom tas borom borom siira bi ak ñooñ imaam Shu'ba rahmatullah alayhi nee na man bu ma wuuteeg Sufyaan ni Ibn Sa'id ath-Thawri yi sawaay waxam mooy wax ji <laughs> te moo moo moo Sufyaan ibn ibn Sa'id Ath-Thawri mi rahmatullah alayhi waa waa boo demee ay waa kutubu sitta borom xam-xam yëpp ñu ngi ci xam xaalis moo jaar fenn lu dul dañ fa fekk Sa'id Ath-Thawri ibn Mas'ud Ath-Thawri rahmatullah alayhi ma ndax bàyyi nit borom xam-xamu xadiis la woon comme ni ma la ko waxee woon ku te amoon na ngir amoon na ngir waaye daa daa ràpp ni ñoom imaamu Maalik ane nga xam ne contemporain la ñoon ñoo doon dundandoo ñoom Sufyaan ibn Uyayna mais Sufyaan ibn Uyayna moo gënoon a féete ndaw Sufyaan as-Sawri bi waaw rahmatullah alayhi waaw moom mii la al-Kalbi wa wax wax ja ne lépp lu nettali rek jële ko ci Ikrima non maanaam Ikrima Abu Salih <laughs> mu ne la aw Mawlaana Ibnu Abbaas nee na dama doon expliquer mooy loolu demewul noonu wal iyaadu billah kon Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri rahmatullahi alayhi mu màgg ma mu ne moom moomu moo wax ne mu ngi génn àddina la 161 waaw moom moo njëkk a génn àddina imaamu Maalik imaam Maalik 179 voilà la génn àddina ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaam moom mii la 161 al euh, Sufyaan euh, as mu ne nag suñu sëriñ boobu boroom xereñ aga ku xereñ ka as-Sawri rahmatullahi wa radiya an jazaahu yal na ko fay mawlaana ki nga xam ne mooy suñu kilifa moo méngoo suñuy mbir jaza al xayri gën jaa fay yal na ko fay ndax lim liggéeyal sunnata rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam lan la wax moom mu ne xurrimtu xañ nañ ma an aquuma ma taxaw alhamdulilah fi layaal yi ci guddi yi di taxaw xilaa qiyaamul layli di ko def xañees na ma ko xamsata ashurin cinq weer juróomi weer ala tawaali yoo xam ne dafa tafaloo dafa taqaloo juróomi weer yu taqaloo man Thawri Sufyaan mu mag mi ibn Sa'id ath-Thawri rahmatullah alayhi mu ne man manuma woon jee taxaw dañ maa xaj may taxaw guddi di julli waaw ñu mu ne min ajli dhanbin waahidin ci sababu benn bakkaar dong bu ma def ca saa sa fa suuy la ñam ko wax ñun laaj ko gis nga dafa baax nit ki ak foo man di toll nga naan bés sàngam am na lu ma daloon loolu day tax nit ñi day indiwaat taalibe ñu xam ne ndeke affaire yi lii la ko waa mooy li Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh radiyallahu anhu doon wax kene ñi nga xam ne ñooy def tarjama yi di bind ci wàllu xaw di wax euh, xar baaxu awliya yi ah? di wax yi nga xamante ne ñoo jëm ci wàllu mbiru awliya yi radiyallahu anhu jariñ nañ lu bari waaye am na lu ñu ñu lor waaw jariñ nañ lu bari de waaye am na ñu ñu lor ñu bari tamit ndax bi leen bu ñuy bind yooyu du ñu bind mu côté bi nga xamante ne nii xaw la daal ci ci xelu ñu bari xaw la rafet alors que rafet na ndax xam ko dalay jariñ yu rafet yeeg yu baax yi kese lañuy lañuy la ñuy compiler def ko fenn ku ñëw foog ni ñoom nii lañ meloon mu mel ni ak uluhiyya gaa yi dañ ci am dara alors que amuñ ci dara yàlla kese doon def seen yeneen côté yi nag ñu nëbb ko kenn du ko wax ba tax ñu bari daal di ciy waroo jàpp ne ku melul nii ñooy ñii ñu fi wax yow doo wali yu doo dara ba pare li gën a garaaw mooy ñu jël yoo xam ne ay attribut Allah la yoo xam ne borom bi kese moo ko jagloo ñu koy jagleel ñoo ñële wal iyaadu billah kon nag lii al imaam as def lu am solo lu capital la lu am solo la wàcce wala la da lay yëkkati ñoom ñi xam bi mu waxee lool fasu ilaa ñu laaj ko ci saasi anhu ne ko waa bàkkaar boobu mooy lan bi tax juróomi weer yu tegaloo mënoo ko naafila guddi mu ne qad ra'aytu rajula fasu ilaa anhu fa qaala qad ra'aytu man daal damaa mës a gis benn bés benn waay minar rijaali ci góor yàlla yi radiyallahu anhum wa fil bukaa ma gis ko mu nekk di jooy mais bi ma ko gisee muy jooy daal mbir mi man Sufyaan mi ma won daal mooy waa lii muy def naturalul dara moo tax njortu inna dhanna laa yughni min al haqq shay'a <laughs> njort wallahi moo tax ku mu ñëw teg ko fee nañuy jàpp ci lu leer te bàyyi ay njort ak yaakaar naa wak la allaak law laa walaw nañ bàyyi loolu déedéet tey tegu ci lu leer al yaqiinu laa yuzaalu bi shakk lii leer na mu ngi jooy ay njortu naan kii boo demee njo jooyam yii boo gi sincèreul loolu bu ñu dugg ay sikki sàkka la li mu ngi jooy te alxuraan lañ fi jàng nga gis ko muy jooy jàppal ko loolu ne ah alxuraan yee tax muy jooy a ah, kii de raw na ma waaye naan kii boo mooy gis te la léegi neen bi mu gisee waa ji di jooy góor yàlla bi mu nekk ci jooy yi ndax ragal yàlla fa qultu man Sufyaan manaan radiyallahu anhu fii si ci sama bopp laa xalaat wax ci sama bopp ne nee na ma wax ci sama bopp ne daa muraa yi ne waa jii daal boroomum gis tël la ko ah di jooy ci biir nit ñi nii rek ngir ñu ne sawaay moo ragal yàlla ah nee lii de laa def juróomi weer yu tegaloo suñu boroom xañ na may julli guddi laa ilaha illa kon ñun moom de façon notre ñun xam nañ kon li tax ñun ñun ñun sama classe yi en tout nga xam ne boolewuñ ko seen programme wala dañ koy dikkale bu leen dalee weer ceek waaw kon ñun xam nañu suñu problème bàkkaar yu bari yi ñu nekk ak ñaaw njort ci jaamu yàlla yi na lool moo tax kon yu baax yu bari mënuñu koo def buñ ñëwee sax ba koy def duñ ko defee na ko yàlla bëggee waaw ci ngistal ci déggtal ak tamit ci naa ko gaaw taf tafee génn ci génn ci mball gi kon ñun xam nañ li tax voilà moo tax si imaamu Shafi'i ne woon shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadanii ilaa tarkil ma'aasi fa qaala lii anna al-ilma nuurun wa nuuru llaahi laa yu'tiihi 'aasin. al-imaamu Shaafi'i moom itam mu màgg ma al-Muttalibi waaw. radiyallahu ta'aala anhu wa ardaahu waaw mu ne taalibe imaamu Maalik radiyallahu anhu mu ne shakawtu man de jàmbat naa ilaa Wakii' ci beneen sëriñam di Wakii' mu màgg ma tamit tërëy mbir waaw. damaa dem di ko jàmbat a ahifdi sama sama sama ñaawuk mën a mokkal mën a takk bi ma ko waxee Waki' ibn al-Jarrah al-Kufi anhu wa ardaa ha moom itam foo fële Sufyaan ne woon Kufa fa lañ ne woon ñoom ñépp mu ne mu daal di may gindi ne ma naa bàyyi mooy yàlla imaamu Shafi'i lañ naan bàyyi mooy yàlla waaw naam te moo ko wayal boppam toogul di ko nëbb moom lañ la wax li al imaam ibn euh, euh, Abdul Aziz ad a feeñal ñu xam ne lii la waaw mi mi imaam yu rëy yi nekk ci ngiiram moom moomu la mu ñëw sëriñam ne ko bàyyil tegtal ko nga bàyyi mooy yàlla waaw fa arshadani ila tarkil ma'asi ba pare mu wax ma ne xamal ne xam-xam bii nga bëgg a takk muy alquran ak sunna nuurun leer la waaw leeru yàlla la te leeru yàlla du ko jox ku koy moy ci nettali yi nag jotumaa lu nettali boobu est-ce que loolu sax na wala déet këne moom bàkkaar ba mu doon wax moom imaamu Shafi'i mooy benn jigéen moo ko la la moo moo romboon fekk da doon dox am ngelaw ngelaw lay ëf tuuti rek ci côté tànk bi yéere ba mu soloon loolu kese la gis ci côté tànk bi ca suuf loolu moo doon bàkkaar boobu mu ko doon tere waaw te sax tayu ko da doon xool nii rek gis benn jigéen bu doon mu ngelaw li ëf tuuti tànk ba ca suuf mu am lu mu gis ci moom tuuti loolu moo tax manuloon a takk laa ilaha illa allah mais ñun ñuy tiim de tey jigéen ñi di yër di sàcc plaisir rek bus bi xool jigéen gu toog ngir ma toog ci wetam ngir man di yër bu mooy de may gestu gestu lu mel ni kuy xool leneen ndeke dënn bee ma tax a jóg wala iyaadu billah nañ wax ne dëgg nga naan ma naan naan waaye sawaay yi ma ne la waaye sawaay fekk nga naan li may wax yaa ma ko gën a xam nga naan ma la waaye tere bi ngeen a xëm ma toog naan damaa fan journaliste bu jigéen bi waaye moom man liggéeyam noo kii je vraiment bu ma waroon am autographe ni xëm mu xool ko tiim ko xam nga yére yi muy sol yu gàtt yu gàtt yi muy sol yépp karaw yi liis nekk lépp tegu ci fee nga waay nga sëgg ci yooyu dañuy intikaaf saway boof ci nii ni ginaar bu boof ci nenam ba pare yaakaar ne yow léegi ñun ñun ñun ñun on ñun vraiment dañuy font quoi ba pare ñu foog ne ñun àgg nañu fenn bu ñu waxee boroom xam-xam yu màgg yi ñu jàpp ne ñoo leen gën wala ñun tekki nañ dara ci àddina bi tekkiwuñ tous on rien ñun te sëriñ bi dina ko gën a leeral bu lay wax façon sëriñ su yées si nga xam ne ñoo bari jamono waaw buñ nee di jéem ñu ñett seen bopp yi te jigéen yu rafet ñi nekk seen kanam bu dul mi fi léegi sawaay ju sàkku leen ci ci ci njaaloo way léegi loolu mooy sëriñ si mais ñun nan lañ newe sëriñ si mu wax ñu mu doon dénoncer façon yooyu ñun yii lañ nekkee moo tax duñu fi def ñun jaamu yàlla bu jekk nan lañ ko mane bu dee ñii benn loo xam ne tay ñu ko sax loo kii daa ñëw ci xelam Sufyan ibn Thawri ci xelam rek la wax lool lii dal ko kon ñun su ñu xaran yi ba fajar tout le temps mënuñoo julli nga toog ay fan mënoo fexe ay at voire des weer mënoo julli fajar tout le temps da ngay biddanti wala jàkka ji mënoo ñëw tout le temps nga retard